kese pour ka wax wala loolu kese waaye bul tooga doom moom de wala ci mu naqari sa xol boo toogee ak moom te loolu ko waxoon nañ waaye yii daay ñëw dina leeral ndax toogawu ñoom moom mooy gërëm na li ñuy def te dara kenn force wu la ci waaw amul dara benn épée de bu la tiim buñ la boo fi jógee lii wa ci nàngam ak sa alal dees na ko yàq wala sa bakkan wala sa doom kenn waxu loolu waaw kenn boo ñëwoon dem kenn loo xam dara nga toog pour des kii de complaisance et raggalante gannaaw waaw di raayalante seen gannaaw yi noonu ci caaxaan di ngeen xam waaw mu ne nag seen boroom xam-xam yi falam leen taw gaa yi arrêté wu fa jaalasuuhum fii majaalisuhum ñu toogandoog ñay mooy yàlla te ñu leen doon tere lu ñaaw luñ def bàyyiwuñu ko ñuy toogandoog ñoom boroom xam-xam ya ñoo doon boroom xam-xam bu nekk ak ñoo xam ne ay ñu réer lañu nekk ci mbon mu nekk ak ñoom lii moo koy dal fa jalasuhum fi majalisihim wa waakaluhum ñuy lekkandoog ñoom waaw yaay nekk ci nguur gi di yàq di def lu ne di di di yàq yow boo ñëwee en tant que borom xam-xam nga gaa yi biir wax naa la ak ni ñu koy defee c'est pas comme ni ko gaa foogee da ngay ñëw publiquement taxaw di xas di xas le ministre wala kii wala di saaga di wax wax reewande yooyu nga xam ne dara lu ci diine waxoon naa la loolu moom loolu moom du daraay diine waxoon naa la gaa yi lu fi gaa yi mën a def Kisra wala ginoon a yées foofu sarafin soof malikul muluk moo ginoon a yées ñépp Kaysar ko yées baax na ba newuñoo sax di daayiratul islam ba pare en plus Kaysar Kisra mais dañ doon lekk alalu jaam yi ci neen comme ñenn ñi nga xam ne ay jullit la ñuy jiite ay réewu jullit yi noonu la ñuy waaye ñooñu luñ leen mën a wax ay jullit la euh, lan war a Ubaydillah keroog bi ñuy wax. Ubaydullah ibn Ziyad bi kii naan <laughs> imaam imaam ah, ah, kii ah, Az-Zahabi naan siit yi de benn siit dundam lu neex hein lu dul ne dina rëbb Ubaydullah ak ñi mel ni moom mooy ñi nekk ci suuf ta- ta- tañ defoon yu yéesi quoi mu ne kantaa ñun waa ahlu sunna mooy duñ leen rëbb waaye bañ nañ ci yàlla waaw parce que malgré tout ay jullit lañ kam waaw c'est waaye def na loo xam ne baaxul léegi yéeféer la wax nañ la ci ay condition bu nee ne maa daganal lii ginnaaw bi yàlla xaramal nii la xaraam waaw xam naa ko mais waaw ñuy wax kenn taxaw ci en tout cas ñoom sax xam-xam yooyu suñu njiit yi dañoo xam yooyu dara xamuñ tus ci wàllu diine waaw kon kooku wax xam nga ne moom loolu waaye lu mu def ñu ñàng ñàng fekk taxawul weddi la ko dugaloon ci diine ci ma ne jullit la ba léegi amoo droit nag di wax wax yu ñàkk teggin ci à ah son encontre yow koo xamante ne deful li mu war a def dina tax man mu puusal may def lu ma war ma def loo xam ne ma bañ a ma waroon a def comme moom du ko ci fekk si waaw yuqatilu an-naasa yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha ne wal hadiis mu ngi ci muqaddimat imaam Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah mu ne yonent bi alayhi salaam ñun de moom da ne ñun dañoo jàngal sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñuy wàcc nit ñi seen pa seen wàccuwaay waaw ah, président monsieur le président tant que jëlee ko ñu ko fi nañ ne monsieur le président malgré kàccoor ma nekku kàccoor mais Ubaydillah gaa yi lañ la doon xam nga gaa yi keroog bi euh, seen léegi seen euh, Hasan al-Basri xoola keroog bi muy nettali mbiru Ubaydillah comme niñ ko gisoon tuddoon ko fi ci riwaaya Imam Tabarani boobu ne qadima alayna waxoon nañ ko fi fan yee tamit wax rappelé war nañ ko Ubaydillah ibn Ziyad amiran amarahu alayna ala al-Kufati Muawiya ala al-Basrati Muawiya wala alayna Muawiya dana dégmal la ci ñun Ubaydillah ibn Ziyad nekk amiran di ñu jiitu déggal amiran waaw waaw waaw teewul mu wax ko la mu doon amiran ki ko fal mooy Muawiya radiyallahu anha ah, radiyallahu anhu bi baayam génnee àdduna mu teg ko waaw te gis nga bi Maqil waxee li muy wax Ibn Yasar al-Muzani radiyallahu anhu nee na loolu lañ ko wax dañ ne ko Abdullah ibn Mughaffal boobu dañ ne ko mais yow looy def ci kii ci ki ki ci moom mooy kii ci biir nit ñi waroo woon a bàyyi noonu amul kenn foo xam ne cee génn daal wax wax nañ décrire nañ ko ni mel wa kaana safiha waaw mais loolu taxawul ci biir mbooloo ne waa ji yow am na safi ñoom ñu nga fa woon ah. déggoo da ne benn bi dafa feebar ñu nekk ci moom Maqil ibn Yasar bi ñu fa nee rek Ubaydullah ak moom Seydina al al al Hasan ibn Yasar al Basri rahimahullah yeneen ci laay sàr sàr liñ ne wax Qaysar gi de kàccoor ñëpp Kisra Kisra bu ma féete kaw Qaysar ci gréewate ndax euh, Qaysar amoon na diplomatie xamoon na nan lay doxalee malgré gëmul mais Kisra c'est l'antique quoi yow moom moom dafa yées quoi bon ay xol bon ay jikko ñaaw ay jikko lu ne mais yeneen ci laay sàr sàr neewul yaa kal ba comme ni ñu waxoon ah xaju waaye yow xoolal ma xaju kii rek pour persi déedéet min Muhammadin lettre bee ñu jógee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi abdullahi wa rasuluhu wa ginnaaw bismillahir rahmanir mu ko yónni ilaa Kisra azimul Furs ka gën a màgg ka Furs yi Perse yi gën a màggal voilà maa ngi leen di may sàlla la gën a xam ne waa yi kàccoor bi <laughs> waaw <laughs> kon mooy loolu ñàkk def ñoom li ñu war a def warula tax ñun lépp ci aadaam la war a tegu waaw. lépp ci aadab gis nga gis nga ñoom Maqil li ñu waxoon Maqil naka noonu Seydina euh, Aïd ibn Amr comme niñ ko gisoon ci xadiis yi ñu romboon waaw dafa ñëw dugg ci Ubaydullah ne di ko laaj biir ah te lu mel la ciy waxoon Abu Shurayh <laughs> Abu Shurayh waxoon na ko benn ci ci ci ci ci ci ci ñàkku xelu ak. amir umara yooyu nga xam ne Seydina Abu Hurayra moom la doon wax ne yàlla na bu ma borom bi wuu def mukk ma fekke nguuru gaa yooyu ko gone ci Quraysh yonent wax nañu yàq gi ñuy yàq ci kaw suuf gis nga yonent bi alayhi salaam la keroog bi Amr ibn Sa'id moom itam ci kàccoor yi la bokk ñu koy gii guñ koo xam ne al Ashdaq hafza wa huwa yab'athu al al-bu'uth ila Makka fekk mu ngi waajal ay armée ay armée te loolu lépp ci nguuru Yazid la xewe gis nga Yazid mi nga doon wax Ibn Muawiya moo tax année soixante mooy ci jëmmal nguuru gone yoo yële ci waa Quraysh ñàkkul yar amuñu laadab téye di def lu leen neex di yàq rek ci kaw suuf yore si may saa saam doon ko saxaaba yi radiyallahu anhu gis beneen beneen waay boo xamante ni muy Amr ibn Sa'id al-Ashdaq Medina la jógee di waajal ay armée fan ngir dem fan ngir xare ji Makka ku muy xare Abdallah ibn Zubayr mi nga xam ne radiyallahu anhu nee na moom ki nga xam ne mooy Yazid di nekk xalifa Husayn ibn Ali radiyallahu anhu maa noonu la d'accord wul woon ñëw jóge Medina ñëw Makka nekk foofu moom Abdallah ibn Zubayr après moom comme que lettre yu bari comme ni ñu ko waxee woon ñu waa Iraq waa Kuufa doon ko yónnee tax mu dem Kuufa looloo tax mu jóge Makka leen Kuufa bala ko fay dal dal mu Karbala ci loxoy kaccoor bu mag bi Ubaydillah ak ñoom Shimr ibn euh, Shimr ibn Dil euh, euh, Jawshan waaw kaccoor bu mag ba nga xam ne mooy qatilul Husayn radiyallahu ta'ala anhu qad qasamahumullah ñoom ñoom la yàlla alal moom ñoom Umar ibn Sa'd comme ni ñu ko fi waxoon alayhim min Allah ma yastahiqun gis nga ci jamono yoon Makka mooy li baree ci Sayyidina al-Husayn moom radiyallahu anhu mais gars yi dañ ne kële kantaa ci nekk Makka muy Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mi fa al-Husayn bi jóge woon ñëw doon ñëw Karbala kooku nag léegi li jëntil leen moo li jël biir leen ma bopp léegi Amru ibn Sa'id doon waajal ab armée chef de guerre de Yazid ñuy waajal ab ab ngir dem Makka ngir dëj di fa ka nga xam ne waa Makka moom lañ jaayanteel ne moom mooy xalifa jullit ñi mooy Abdullah ibn Zubayr ndax kii lay contesté ñuy waajal di yebal yeb yi armée di defar nekk ci préparation yi ah Seydina Abu Shurayh radiyallahu anhu dinañ gis euh, hadith boobu ci biir téere bi insha <laughs> wax ci leen ci xormatu makka ak yooyu hmm? orma yi yàlla def sanctuaire la ville sainte de la Mecque ormaam ko borom bi makka ah? al baldatul mahrusa dëkk ba xam ne borom baa ko aar ko def sanctuaire am yu fa aaye yoo xam ne jaaduwul ñu ko fay def euh, euh, ci gàttal bi mu ñëwee ci Amr ibn Sa'id moom Abu Shurayh gis muy waajal armée yi mu ne ko izan lii ayyuha al amir waaw izan lii ayyuha al amir uhaddithuka hadithan qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadat al fath sami'athu udunaya wa wa'aahu qalbii wa absarathu 'aynaaya wa absarathu sami'athu udunaaya wa wa'aahu qalbii wa absarathu 'aynaaya hiina takallama waaw dafa ñëw bi ñëwee nee ko ah! moom saxaaba la ci booy bii moom keroog la fi juddu ñii ka pare réew ñëwul ne eh bu ko kontoon yow daal ne loolu moo tax ñu ne am fi nga xam ne mooy ji bi dafa ñëw ne ko. gis nga yonent yooyu saa saa bi lay yàq izan li ayyuhal amir moom ak ak tax waaye da ne li permettez oh l'émir la xoolal te gi nii léegi yow ko bëgg ko fee bàyyi parce que di woo gi def ay caaxaan mu ngi tuur deret yeeg yooyu mais mag gars yi loolu lañ fa def non seulement fure la sanctuaire mais rey fa ñu bay am sa laaj mu suba finalement gaa dem koo rey ah. ba pare pendre ko ci biti dëkk bi ngir wan gaa yi trophée ku fi def lenn nga kii nii lañ lay def mooy moom échoué na mais après ñoom xajaar bi ñuy échoué moom bi catapulte Kaaba gi daal di ay marjanit dóor ci ay la la ay marjanit mooy mooy mooy kii yooyu catapulte yi ngand xeer yooyu nga xam ne temps mooy naan gaa yi ñoo xaree xeer teg ko ci benn kii di ko yëngal di ko wëndeel di ko rek tànn ko muy dóor ci ta forteresse bi mur yi wadd noonu lañ def kaaba wallahi ba pare rey Seydina Abdullah ibn Zubayr rey fa ñu bay kaaba gi waaw ba pare daal di koy eh, rey rey bu ñaaw ko foofu ci biti Makka waaw moo tax yaay bi Sayyidatu Asma radiyallahu anha loolu moo ko affecté ba mu génn mu ngi doon dund dafa gudd fan moom Sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha loolu fekk na. yu ñaaw yooyu kenn ci lañ ci teg mu génn àddina tellement njàqare gi ko dal li nga xam ne moom lañ teg doomam ju baax bi Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ñëwul ne waa ji comme li wax da ne ko izan li permettez may ma rek yow njiit bi ma wax la wax joo xam ne nettali la xadiis boo xam ne de yonent bi saa saa moo taxaw ci suñu biir keroog bi mu ubbee Makka waaw te suba da mu ubbee Makka la wax lii ma la bëgg a wax loo xam ne keroog bi mu koy wax sama ñaari nopp yi dégg nañu ko sama xol takk na la mu wax te samay bët xool nañu ñu ngi doon jëme ci yonent saa saa jamono yi muy wax wax lii ma la bëgg a wax xoolal waxu ngir wan li ma lay wax amul lu ma ci rëcc nii ma waxe noonu la génne ci ñaari tuju yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais bi ñu izan li ayyuha amir permettez-moi oh l'émir oh l'émir permettez-moi oh l'émir loolu kon kooku ka ko yar muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la ñu yare ñun nag du ñu yëwén suñu mbir du baax lu dul ñu jaar ci tànk ñooñu ah waaw ah révolution française la ñuy xool ak ñooy ñoon def ah couper la tête du roi ak ñàkk teggin prendre la Bastille ak yooyu yooyu lépp di violence ci noonu la ñuy kiiwee naa leen fi ne les printemps arabes ça n'a rien donné pire ça donné pire bu yaakaar ne rek loolu ñun mag ñoo dal ñun <coughs> ñoo mën a dal mooy comme lii waa Banu Israël yi lañ doon def yéen ngeen ko def ngeen defee loolu du ngeen ko yore bu ngeen di def lañ defoon di leen di dal di leen dal borom bi amul ñoom diw la parce que seeni bët mel na nii wala diw fa la dëkk ak ñoom di yoon loo amu fi ah teggin yi yonent way sasam yaroon ay saxaabaam yar ñu ci ñun ngir ñu jëlit lool ci moom loolu mooy liy baaxal ci ñun ñun suñu mbir du yëwén lu dul la yëwénaloon la ñu jiitu woon mu ñu koogee ne nag loolu bon lool lool c'est trop kii non affaire yi non bëri day waaw loo amul ci teggin bul yaakaar ne ñàkk teggin ak tamit jaare ko feneen brutalité dina la ko may du la ko may ah kon nag yonent bi saa salaam ne <laughs> bi nga xam ne kon waa borom bi daal di féewale seen xol yi waaw ñu tere gaa yi gaa yi bawul ñu toog daw ñoom ci seen tooguwaay yi de wa waakaluhum ñuy lekk ak ñoom wa sarabuhum ñuy naan ak ñoom nekk seen comme masal ah fa daraba allahu quluba ba'dihim bi ba'd borom bi dóor fooy wala seen xol yi waaw wa la'anahu mu rëbb leen ala lisaani daawuda wa isa ibn maryam ci lam nañu saydna daawud ak saydna isa di doomi maryam alayhi salaatu wassalaam lu ko waral zalika bima asaw boo gisee lii ci sababu la ñu weddi yàlla di mooy yàlla wa kaanu ya'tadun comme ni ko aaya bi wax te dañoo nekkoon ñuy jalgati du ñu yem fu leen borom bi yem loo fi leen seen bakkan ñoom di kese lañ jëm ñoom yittaba'u <laughs> dañoo jàpp ittakhadhu anfusahum seen bakkan yi lañ jàpp seen yàlla seen bànneex kese waaw leen ñoo xam ne c'est ñoo xam ne ils sont avides de pouvoir avides bon mooy yàlla ñu nekk. di jéggilee bor na rek amuñu benn limite jàppaluñ seen bopp benn limite te kenn du leen wax ne lii arrêté <laughs> mu ne nag yonent bay saa saa bi muy wax lii fa jeles dafa defarwaat toogaat toogaay bu gine gine defarwaat rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa kana muttaki te kat ba mu doon wax lii dafa dafa euh, euh, dafa wéeru woon waaw waaye bi muy ñëw di wax lii dafa gën a toogaat toogaat bu gën a jekkaat waaw gën a defar waat Allahu akbar fa qaala mu ne laa dét mooy kallaa bale jàjju leen walladi nafsi bi yede wat naa ki ki nga xamante ne sama bakkan man saydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxom hatta taqtiruhum ala al-haqqi atra mooy borom bi lii rëbb gi borom bi dina leen ko rëbb bu ngeen defee gaa yi nii loolu lii rekk leen ciy muccal ngeen joyanti leen dëng te gañ ne ngeen joyanti leen xëcc leen amana leen ci li nga xam ne mooy dëgg atraa waaw xëcc leen ci ñodd leen ci ba pare samp ci dëgg googu la dootuñ ci jóge mu am ñoo xam ne ñooy sàmm li nga xam ne mooy la ngeen jot a taxawal ba pare waaye du ngeen bàyyi ay yàqkat parce que il est président bu koy yàq mukk na ngeen ko def ngeen seet kenn du ngeen rëcc ci mbugal bi lu dul ngeen jeng jóge ci wàllu mooy yàlla ga jëm ci wàllu ba nga xam ne mooy fa ngeen di am ngërëmu yàlla mooy ay ndigalam tey sore ay tereem comme niñ comme niñ la waxoon ki yor xawsu bi arc bi ni mu koy jubbantee ba mu jub waaw Allahu akbar nga tere leen leen ñoom ci tooñ gi nekk sakku dimaa yi di tuur dereetu abriya nit ñi waaw di tuur dereetu nit ñi di lekk alalu nit ñi di piétiner xaquuqu nit ñi droit nit ñi loolu ngeen tuus leen ci ba génn ci lu mbonte boobale ak tooñ gi ñu nekk ci kaw suuf ak yi nga xam ne alalu jàmbur yi nga xam ne moom lañuy ñuy noose te alalu réew mi la du seen alal ñu naan ay lois sàngam ñun xanaa dañuy jullit waaw ñu koy fàttali démb ci daayira ah parce que lan mooy que parce que loi bee ko may ban loi am na loi bu féetee charia yàlla en tant jullit man waxuma sax ñu nekk France ñoom noonu la ñuy joxe c'est looloo seen mii ñun ñu nekk ay jullit en tant que nga ne loi bi moo la may. ngay lekk alalu nit ñi ci caaxaan nga naan loi bee ma ko may ma ne gaa léegi nañ nañ topp logique bi du loi bi moo may prostitution prostitution de dagan na ci loi Sénégal waaye ci loi France maa daama ndaw saa ngi am carte léegi kan moo mën a taxaw ne waa ji kon ndaw si na am carte bu ko defee dagan na ah tilka bi tilk waaw boo fi waxee loo wax ci bii ne ay waay yow saa loolu loolu ñëpp xam nañ ne baaxul ma ne la waaw kay alalu nit ñi nag te boobu sax gën a garaaw ah, alalu nit ñi parce que dafa jalgati yow alalu dërëm boo ci lekk te dagadu la mooy nombre des sénégalais wala nombre des parisiens bu dee ab mairie nga jiite wala yow ab district nga jiite mu monsieur le gouverneur wala yu mel noonu nga sàcc alalu gaa yi lekk ko ci lu dul noonu ñoom ku ci nekk ci ñoom akam na yor kooku nan nga leen koy fay yawmal qiyam waaw te ren jii bay saa saa nee na hee képp ku fi tooñ nit falyatahallal qabla an yakuna yawmun laa dirham wala dinar yonent bay saa saa nee na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na yonent bay saa saa nee na ku fi tooñ nit alalam de. dereetam wala leneen ay akam yu mel noonu na gaaw lu mu dina gaawe nga dem ñaan ko mu jéggal la ko bala nga defoon mu mel ni lu ñu effacé la mel ni dafa far mooy pas daganal ko non mooy mu jéggal la ko balaa bés ñëw bés boo xam ne amul dirham foofu amul diinaar amul xaalis booy joxe de ngir xam nga fii léeg-léeg ñu tëj la ne boo joxee caution tel ñu bàyyi la defal la liberté provisoire mais il faut donner sept cent millions c'est wala soixante dix mille ay États-Unis mais loolu la dóora ah. waaw léegi boo ko joxee ñu nga am liberté provisoire boo fanaan ci kaso bi noonu ñenn ñi ay caution waa lamb seen xarit yi ñu xam yépp ñun ñu kiiwal leen mu nekk bor ci ñoom boo xam ne dañ koy fay tax duñ fanaan kaso allaaxira nag loolu amu fa yonent bay saa saa ne ku fi tooñ nit na nga gaaw nu mu gën gaawee bala ngay faatu yow ndax boo faatoo yow moom sa yow mal xiyaam taxaw man maata qaamat qiyaamatu ku faatu rek sa la yow wal moom taxaw <laughs> mooy yaa nga barzax ngay nekk ilaa yawmi yub'asun te mooy de toute façon lii mën a too koo def kon ku fi tool nit na fa gaaw def mu jéggal ko ko bu dee ne jéggalu ko ak tooñ na ay yar ñu ko dóoroon mu jox ko ndiggam ko dee ci ndiggalal ko dóoral jox ko ko caw ma si li caw ci yar waaw maala mbéj te <laughs> waru wara sa mbéj di <laughs> rekk <laughs> ah, bi naan sa man ah waaw waaw yonent bay sa la ma ko de dae battala Hisaam ibn Ammaar rahimahullah benn boroom xam-xam saami la ba ci gàttal sëriñ la ci ñenn ci waa kutubu a avec dafa nekk gone quoi jóge Saam baayam da nekk baayam dafa jaay kër dafa jaay ak këram wala en tout cas jaay daal benn mbir ngir moom mu dem ci aji dem aji quoi doom ji dem aji mu nekk seen Hisaam ibn Ammaar rahimahullah <laughs> mu dem aji après mu ne naa Medina quoi mu dem Medina euh, ziyaar yonent bi saa saa mais tamit nee na may dem maa ngi naan bu ko defee imaamu Malik mi ñuy wax rahimahullah bu euh, jamono imaam Malik <laughs> bu ko defee mu kiiwaale foofu mais bu ñu ñëwee nee na ma ñëw <laughs> euh, léegi gaa yi di kii quoi nee na maa ngi fekk imaam Malik mais ni comme buur yooyu ah, mooy imaam Malik. mooy ni mu toogee xëy bi mooy la da ngay xam ne présence fii moom wuu fii duñ lay caaxaankat mooy ne la rigueur gaa yee ngi taxaw mooy ñi nga xam ne am ñeen ñépp toog imaamu Maalik a ngi toog solu sol bu baax bu rafet waaw ndax xadiis la ñuy man moom ba ma ñëw moom après bi ñépp paree man dama amoon amay laaj gaa yi ne wala ay léegi yow oh, da ngay bàyyi bañ pare léegi <laughs> moom neera ma ne man dama muy muy laaj neera ma laaj am na daal lu ma wax imaamu Maalik ne gaa yi nañ ko génne <laughs> ne na ko gaa yi génne <laughs> façon garde yi ne woon foofu gaa yi ko génne ba pare caw koy yar dix-sept coups lañ ko dóor dóor ko ay rat rat rat rat ba muy dix-sept fukk ak juróom ñaari coups ko dóor muy jooy quoi Malik gis ko après mu gis ko ne ko mais looy jooy <laughs> gars yi dañu doon dóor dóor yi daal <laughs> mu ko waaw yow yow na ko sama baay sama baay nga xam ne dafa jaay xaw ma këram ak lan jox ma ma aji ngir tamit ma ñëw Malik mi ñuy wax ma ñëw amul dara lu ma fi loo fi def <laughs> ma ñëw ñu nga nga sa gars di ma dóor ay yàlla. doo la ko jéggi Imaam <laughs> Maalik ne ko léegi nan laay nan laay def <laughs> mu ne ko kon yar bu nekk bu ñu ma dóor dix-sept yar lañ ma dóor waaw dix-sept yar lañ ma dóor kon yar bu nekk jàngal max benn xadis yar bu nekk ay xadis laa bëgg <laughs> am na nag ci borom xam-xam yi ñu ne non li tax gaa yi Imaam Maalik ñoon génn lañ ko xam nga Imaam Maalik rahimahullah bu doon jàngale moom xadis yi du moom mooy taxaw di ko liir day am kenn ci taalibe yi mooy liir ñépp dañuy toog. buñ tàmbalee moom kenn ci taalibe yi mooy liir ñépp di déglu mais moom du liir am naa ci kenn ci borom xam-xam yi ku ne rahmatullah alayhi non c'est que Hishaam ibn Ammaar rahimahullah li mu bëggoon da ne yow mii yaa may liir affaire waaw moom da ne ko yow yaa may jàngal man nekkuma fi di liir ak yow yow jaay jàng <laughs> am nañu ne looloo tax ko quoi gars dem duma gis ne ay ñàkk teggin la fi def kii la dégg la fële ñëw fekk ñii ñu naan ko lii mu ne moo bañ di wax ñu yóbbu ko caw ko mu ne Imaam Maalik rek rahimahullah man ba mu la mu ne ko léegi nan ko mu ne ko nekk <laughs> yar bu nekk bi ma dóor da nga koy jàngal xadis Imaam Maalik jàngal ko nee na mu jàngal ma fet xadis waaye affaire yi neex am solo ma ne ko zidni <laughs> zidni fi dar zidni min ad-darb wa zidni fil hadith <laughs> nee na ma ne Imaam Maalik mais. mais dollil ma dóor yi yokkal yeneen dóor na ma sa gaa yi ñëw dóor yeneen nga dollil ma yeneen xadis <laughs> mooy la Imam Malik ne ko rahimahullah day kon nan laa damay dégg mu ne ko yàq bu nekk waaw loolu c'était wax la <laughs> li yeneen may sax sax ne moo ko fàttali nettali boobu ko <laughs> nettali mu xika bu reetallu la <laughs> mu waroom <laughs> xam-xaw hadith bi nettali ci mbiru uh, Hisaam ibn Ammaar rahimahullahu taala Saam la dëkkoon léegi kon yeneen tibey saam ne képp ku fi tooñ sa mbokk na nga dem mu jéggal la ko wala bu dee ab tooñaange la xaw doo doo mooy kisaas loo xam ne da nga da ngay dem nga def ko la ko defoon mu fayu noonu waaw nga danga koo jox ko say lex mu mbej la ko yar ay wa nga sëgg mu dóor la ay yar wala mu ne la jéggal naa la balaa bés boo xamante ne nii mu ngi ñëw foofu amul dirham amul diinaar naa joxe caution comme li ñu lii bu ko defee ñu baax déedéet ah waa naa ko waaye amaana bu ma ko joxee lii ah, naa ko jox naa naa ko jox cinquante mille xam naa de waa ji ma jox la cinquante mille nga baal mu ne waaw mu ne loolu nag yow bés boobu amul. yawma laa yanfa'u maalun wala banuun la suñu borom illa man ata allah bi qalbin salim bis la boo xamante ne yawmal qiyaama laa yanfa'u du jariñ maalun alal wala banuun du caagante ne ay alal ay doom lu dul ku dikkal yàlla xol bu sell waaw. kon mu ne yore tey sax am ne bu balaa bés boobu bi ñëwaat boo xam ne dirham wala diinaar amul waaw bu mu defee lan mooy xew mu ne boo ñëwee amoo nan ngay def sa yu baax mu ne. fa yu fa tuxadu bi xasanaatik min xasanaatik alhamdulillah ñu jël ci sa yéew bu dee amoon loo fay waaj waxoo woon mu jéggal la ca kaw suuf te jéggalu la après te demoo woon mu fayyu lañ ko defoon tooñ dañ ko defoon bés boobu lu ñuy def bu dee dese nga am nga yu yiw sa yiw la ñuy jël di ko jox waaj bu dee ne nag da dem ba yow sa yiw yu jeex nu ñuy def ñu jël ay bàkkaaram yow di la ko sëf moo tax tooñ tam bu ne war naa seet boppam Allah Allah yóbbu leen ci yiiw jële leen ci gi ñu nekk yóbbu leen ci waaw bu ngeen deewal ci loxo tooñkat yi lii moo leen di dala hatta lu loolu rek tatruhum ala al-haqqi asra forcé tooñkat bi muy dégg-dégg di joxe li nga xamante ne moom tooñaa nga yëpp def amul jël nga alalu jàmbur léegi ni may jéggaloo saay baal ma non delloo ko ko en plus danga ko koy delloo loolu gisoon nañ ci masaalik booy tuub nan ngay non bi ñuy gis masaalik gisoon nañ li mu waxoon ci al jawharun nafis nan ngay tuube surtout ci côté alal yi nga jëlal nit noo koy delloo foofu gisoon nañ as-Cheikh Abul Mahamid as-Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ni mu ko leerale woon euh, ne boo fa demee ni ko fa fekk wuduhal qamar yi bañ paree ñu ne la dañoo defoon entre parenthèses dem ci jawharun nafis ah ñu gis affaire ba pare na la ah aja bu dee ci tontu est-ce que fi jawharin nafisi daw al qamari ah doo lu dul nga ne waaw fekk nga fii mu leer leeru eh, eh, weeru ma kon mooy tooñ gi day delloo la mu tooñ waaw kon nag mu ngi noonu moo la yonent bay saa saa waat ko laa walladi nafsi bi waat ko ngir wan lii lii la waaw nekk koo xamante ne day feddali yi ci waaw tax kii nag li nga xam ne mooy njindi waaw allahu akbar allahu akbar kon nag hadith bi mu ngi noonu ah allahu akbar mu ngi noonu kon di jàngale ci bokk na ci liñ ci ji ci misaal ñu fi jaaroon nekkoon lu dul noonu nga leen ñi jay jox misaal ñi ngay dundal ngir ñu bàyyi xel la leen daloon nañ fexe ba bu leen dal waaw la leen fexe ba bu leen ngal la waaye bu mu leen dal la leen alakoon bunt yañ jaaroon ba alk ngeen moytu ko kon nag xadiis baa ngoogu kon lëkkaalee digle lu baax tere lu bon dafa leer jëlat way sa san nee na wat naa ci yàlla ne di ngeen digle lu baax wallahi la ta'muruna bil ma'ruf bi ngeen digle lu baax wala tanhawunna 'anil munkar te ngeen tere ñaaw wala da te ngeen jàpp ci loxo wala ta'khudanna 'ala yadi zalim waaw ci loxoy tooñkat mooy ñooñ ñooy ña ko ki ko manul mën moom ci loxo waaja tooñkat ba bu dee man loolu lépp parce que bu ko waxee waaj àgg na ci férocité foo xam ne man na koo rey man na koo yàqal lu bari bu boobaa kooku kenn na ko par force yam di nga ko déedéet loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis euh, nan nañuy wootee bil amr mal amru bil ma'ruf ak an-nahyu 'anil munkar moo tax ñu gis boroom xam-xam ni naan la te fekk waa ji la ko la tax ba mu aayee gaa yi yu bon mooy waa banu Israaïl yi gaa yi bàyyi nekk ca te dara forcé ko ca voilà dara forcé ko ca dara forcé ko ca mën naa jóg dem dara bu ko ca fekk mais bu dee daa am luñ koy forcer comme li ñu waxoon li daloon saxaaba yi kay ah loolu nag moo tax yonent boo nekkee njiit yoo xam ne tuddoon nañ ko fi fan yëpp bëti ko fi dañuy bàyyi julli ji baaw ay sharqal mawta tàkkusaan ay jot tisbaar gi sax léeg-léeg ba dañ ko julli tàkkusaan bi daanaka dañ ko yéexee yéexee ba timis gay waaj jot nan ngay def mu ne ko loo may xelal mu ne ko julli ko sa boo ñëwee ci jàkka ji boo ñëwee ñoom nga jullee ñu nga loolu nga def ko naafila mooy ko parce que dañ ko see forcé ku ñëwul ñu ne kii dissident la ah alalam nañ ko yàq nañ ko rey nañ ko def ak nangam nangam nangam loolu nag dañ naan la bu ko ci bu bu mu la fekk léegi nag ku pare ngir sacrifier wu malgré tout ça it kooku mënuñ ko wax dara waaw mais mënuñoo ne gars yi par force ngeen def ni waajee sacrifier wu déedéet waaw mais bu boobaa. fi ngay jàll nag ci beneen phase di topp ci ginnaaw mooy na la metti kon ci sa xol te lii wane ne mooy metti sa xol mooy comme que mënoo jóg dem parce que waa ji de toute façon boo fi kiiwee bu boobaa yow dalay metti sa xol te boo fi ñëwee fexeel di xalaat ci leneen waaw bu dee dalaa fixé di la xool de ña ngay kii rek di ko wol di yëngal bopp rek waaw tey def kay astaghfirullah de toute façon sa xol mënu cee dugg ba tere laa def yooyu ak ay salaatu ala